ak tur yi nga xamante ne moom lañ waxoon walillahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim am xasibtum an tutrakuu walammaa yaclami allah walammaa yaclami allahu alladina jaahaduu minkum walam yattaxiduu min duuni allahi wala rasulihi wala almu'miniina waliya wallahu xabiirum bima taamaluun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fukk beek juróom benn mu ne nag wam xasibtum tàmbali woon nañ ko ci saar bi ci jotaay bii ñu génn waaye waxtu wi moo ñu njattoon ba àggalawuñu ko woon mu ne am xasibtum moo yéen ndax way ngëm yàlla yi moo da ngeen di yaakaar ne daal yi da ngeen a jàpp ne daal am tutraku daal dañ leen di bàyyi te xam nga lu mel noon gisoon nañ ko ca suuratu la nga xamante ne xulibatir axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun moo ñi dañoo yaakaar ne ñoom daal dañuy toog daal ne li nga xamante ne ñoom daal daal dinañuy gëm léegi nag wa ta te ñoom laa yuftanuuna kenn du leen nekk koo xamante ne nii mooy ku leen di ku leen di ku leen di eh, nattu la bañ a leen nattu ci loolu gisoon nañ ko kon mooy loolu nag mu doon wax foofu rek mooy moom lay wax fii walillahi alhamdu wal minna mooy daal mo nekkoon ndax nit ñi dañoo yaakaar <clears throat> ne gaa yi daal moom noonoo non nekkuloon xulibati ruum lay wax nii non non saar boobu du suuratu ruum de mukk mukku mukk manu ko nekku ko woon <laughs> <laughs> voilà newul woon suuratu ruum voilà ne koto yooyu la woon koto yooyu la woon léegi en tout cas bon xam naa dina ko fàttale ko insha allahu taala loolu la wawra suratul ankabut suratul ankabut voilà moo commencé woon noonu alif lam mim ahasiba nnas an yutraku voilà kon nag suñu boroom la mu waxoon foofu kese la mu ne kon am hasibtum ndax yéen ngeen di yaakaar an tutraku ñu bàyyi leen wala maa ya'lamita borom bi du feeñal ndax borom bi xam na ci jiitu te loo xam-xamam boo xam ne amul fu mu tàmbalee laata nit ñi di ñëw fii borom bi xam na ku nekk nan nga fiy nekke tak boo fi jógee ak foo jëm kon nekkul na ngir mu xam de non ngir mu leeral allahu borom bi tabaraka wa taala feeñal ba nit ñi man a xam nit ñi ñoom xam mun feeñal leen alladina ñi nga xam ne ci yéen jaahadu ñoom dañooy kër-kër yi tey jihaad di jaay seen bakkan bu ko jaree di dépenser seen alal bu ko jaree minkum ci yéen way ngëm yàlla yi ne gëm feeñal que ne yéen nekku ngeen ne da nekk ay jullit ndekete yoo yéen a ngi jàppe min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala wala rasulihi te du caagante ne ndeke yéen a ngi jàpp keneen ku dul yàlla ak bu yonentaam bi alayhi salaatu wassalaam wala na ak ñeneen ñoo xamante ne nii sax du nekk yoo duñu jullit ñi way ngëm yàlla yi wal yi ja mooy koo xamante ne ab intrus la mooy daxil mooy borom bi day leeral ñi nga xam ne ñooy ñi dëggu ci li nga xam ne mooy seenu ngëm yàlla ak seenu sellal ak doxal li nga xamante ne mooy qadiyatul walaa iwal bara li nga xamante ne moom lañ tàmbali woon doon ko leeral ci laaya bu njëkk bi borom bi di ko leeral ci saar bii te ñu gisoon ko ca suuratul na mooy bennoo méngoo bi nga xam ne moom la jullit ñu war a nekk benn comme lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax woy ngëm yàlla yi ak mbokkam kal bunyan al mu'minu mbokkam daa tabax boo xamante ne nii lenn li day dëgëral leneen li waaye loolu nag boroom bi nag fokk mu saytu ñi nga xam ne nee dañoo gëm boroom bi ndax borom bi waxoon nañu ca suuratul Hujuraat innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi ixwa ñoom ñoo yooyu dëgg-dëgg mbokk ak bu ñu man di yor waaso buñ man di bokk làkk ñu man di wax ñoom dañooy dëgg-dëgg ay mbokk léegi nag boroom bi ne man nag dangeen a yaakaar du ma leen natt ba xam ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo <clears throat> ñi nga xamante ne ni ñooy kër-këri di jihaad di joxe seen bakkan ak seen alal ak seen jot yëpp ngir chantier boroom bi tabaraka wa taala te duñu jàppe leneen lu dul yàlla ak ndawam bi ak yonente bi alayhi salaam mooy duñu méngoo bi duñu méngoo yonente bi méngoo way yàlla yi waaye méngoo koo xam ne wal walija mooy koo xamante ne nii ab daxil la mooy ab intrus la koo xam ne ndeke du jullit ñu ñoom moom ndeke te yoo moom lañ gën a def copain keuse nga gis ñoo xamante ne dañ naan ay jullit lañ waaye gis nga américain bi nga xam ne gëmul dara wala wolof bi nga xam ne gëmul dara ñoom lañ gën a jegeel ak seen mbokk mi nga xam ne fii ñoo bokk sant waaye jullit la ñoom lañ gën a jegeel te waa ji gëmul waaw loolu lu waaye nga gis gaa yoo xam ne ñoom seen mbokk afghan bi wala seen mbokk bi nga xam ne jullit la afghan wala saoudien bi wala ki nga xamante ne libyen la moom lañ gën a sori ki nga xamante ne nii moom jàpp nañ ab acteur brésilien la boo xamante ne nii wala argentin bu leen di këpp ay télénovela yoo xam ne tekkiwu tous yàq seen seen xala seen xalaat yeeg seen jikko yeeg yépp kooku lañ gën a jegeel tam moom lañ gën a jàpp que ñi nga xam ne mooy ñële ñële moom bu ñuy wax ñu naan baax na ci ñoom bombarder gi ñu leen di bombarder ci àll bi ak a baax ci ñoom waaye ñii maa leen bañ am na ñoo xam ne ñëw nañ bay wax lool wal iyaadu billah wax joo xamante ne wax ju garaaw a garaaw ne ñoo bañ ay jullit te nag bu doon ne gis nga loolu ñu def bu ñu xaañoon benn yéeféer kese média yëpp di ko wax nga gis moom muy naqar lool naan gaay li ñu def jaaduwul xoolal rek ñàkk civilisé gi ñu def xoolal rek ni ñu jàppee tubaab di ni ñu ko def te mooy tubaab bu gëmul bi sinon tubaab yu gëm yi ñu ngi fi léegi nag léegi bu dee nag moom ay mbokk jullitam dañuy bombarder ci loo xam ne dañ leen a tooñ moom mu naan baax na ci ñoom wal iyaadu billah suñu borom nag loolu la wax moo yooyu yéeg gis nga yi xew ni xew-xew yi xew nga xamante ne da ngay toog yow borom bi daal dina la ciy muccal ndax bu la fa tegoon nga nekk fa yow dina dina feeñal ni nga xam ne noonu nga mel waaye muccal na la nga nekk senegal wala nga nekk Paris wala nga nekk fii New York ah wala fi nga xamante ne mooy Toronto wala feneen foo xamante ne ci jàmm nga nekk ci Rabat wala fi nga xam ne loolu yëpp ñoo xam ne say mbokku jullit yoo xam ne ñu ngi leen di duma di leen bombarder wala di leen di leen di leen sonal ci kaw suuf yow amoo ne borom bi yal na sax xeex bi na arrêté loolu sax boo ko ñaan nga naan moo gën ci ñoom loolu mooy lii borom bi wax ne yéen da ngeen a foog ne da ngeen a gëm loolu lépp ay nattu la yoo xam ne yàllaa ko teg ngir tamit bokk na ci nattu yi ngir wane ñi nga xamante ni ci biir jullit ñi ñoom est ce que nañu jàpp nañu borom bi tabaaraka wa taala ak ndawam bi ak way ngëm yàlla est ñoom lañ jàppe wala boog ñoom dañoo jàppe waliija koo xamante ne ab la du jullit waaye moom lañ gën a moom la seen xol gën a àndal loolu la borom bi tabaaraka wa wax na na wallaahu ta borom bi xabiirun aji xamaakoon la li ci dënn yi bi maa taamaluuna ta moo xamit li nga xamante ne nii moom ngeen di jëf mu ne maa kaana nekkul masula nekk nag lil mushrikiina laay bi ñuy bëgg a gis li nga xamante ne boroom xam-xam yi ak laay bi ci tegu mooy ak ñaari laay yi nga xamante ni ñoo ñoo tegu ci mbir mi loolu ñoo xaw niroo li ñuy wax nga xamante ne nii mooy bon mufassiruuna yi ci gàttal dañ ne daa am moo Mawlaana euh, al Abbaas ibn Abdil Muttalib nekk bàyta ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam alhamdulillah moom da doon masa wax ak ki nga xamante ne nii mooy bon doomam ji quoi Seydina Ali ndax doom la ci moom ndax Abu Taalib magu Seydina Al Abbaas la radiyallahu anhuma ñoom ñépp nag nag Seydina Al Abbaas radiyallahu anhu léegi nag moom mu ne <laughs> fekk mu doon puukarewu ci li nga xamante ne nii mooy ñoom taa yi nga xam ne moom gëmul woon ndax Badar nee nañ Badar la woon léegi nag gaa yi di bu muy puukarewu moom ak Usmaan ibn Shayba moom Usmaan ibn Shayba bokkoon ci waa Banu Abdid Daar am nañu ne Shayba la Talha am ñu na Talha la ibnu uh, Uthman ibnu Shayba am ñu ne Shay non Talha ibnu Shayba ñoom ñooñu bokkoon ci waa Banu Abdiddar al-Abdari ñoom la woon léegi nag ak Sayyidina Ali ibn Abi Talib léegi mooy ñuy puukarantu quoi ñoom euh, Mawlana euh, al-Abbas ibn Abdul Muttalib ne man moom de toute façon maay joxe fii maay nàndal ujaaj yi ak ñi nga xam ne ñoo ñëw di ziar ci Kaaba gi di def li nga xam ne umra ak yooyu man moo ndax loolu Abdul Muttalib njabootu kër yonente ma a sa sam ñoo ko yoroon loxo yi Seydina al Abbaas mu ne man man nag maay ki nga xamante ne nii maay joxe li nga xamante ne nii di nandal ñi nga xamante ne nii ñooy ujaaj yi de hay way googu puukare boobu ngëneel kenn amu ko léegi nag Talha ne moom man dañ damaa ëppal ngëneel man mii nga xam ne maa yor caabi Kaaba gi nag nga xamante ne bu ma neexee fanaan fa léegi nag Seydina Ali ibn Abi Talib ne leen mooy lu ngeen di wax nii man mii nga xamante ne nii man Ali ibn Abi Talib radiyallahu man nii nga xamante ne nii man nga xamante ne nii maa ci njëkk a dugg ci li nga xamante ne mooy ci lislaam ba pare nekk koo xamante ne nii man Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu man nga xam ne maa njëkk ci li nga maa leen jiitu ci li nga xam ne mooy lislaam ak hijra ak jihaad loolu yëpp maay saaxibul jihaad léegi nag gaa yi nag waa yow léegi nag suñu boroom nag tabaaraka wa taala wàcc aaya bi ngir wan leen ne yëpp nga neen mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib yéen nu ngeen di wax ne yéen mooy Seydina Abbaas ak <laughs> Seydina Talha ñoom liñ doon puukarewu ci kaw ñoom ay yéefar lañu woon ba pare di puukarewoo ak jëf ju rafet yuñ def ci kaaba gee di màggal kaaba gee di ko peinture ak yooyu léegi nag ak di ko màggal ak tamit di jox nit ku ne loolu daal doy na léegi man bu ma deful dara it maa gën ki nga xam ne moom mu ngi góor góorgóorlu ci diine ji suñu borom nag loolu la leen bëgg a wax ne déedéet mbir mi demewul noonu loolu la nag ak yéeféer yi nga xamante ne nii ñoom itam dañ doon taxaw comme na nga xamante ne am na beneen boo xam ne dañ ne Seydina Al Abbas lii nag ñuy wax am na boo xam ne al imaamu muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi soloo na ko mu jaar ci sayyidina an nu'man ibn bashir radiyallahu taala anhuma boroom alxalaalu bayyinun mooy xadis boobu moom moo ko soloo kuene li dagan te leer na comme ni ko yonente bi alei satu salaam boo xam moom moo soloo xadis boobu mu ne loolu daa am ñetti nit ñu nekkoon ca minbaru yonente bi alayhi salatu wasalaam kenn ne man de faalew ma mooy ca medinatul munawwara faalew ma benn jëf boo xam ne laay jëf ginnaaw bi ma tuubee ginnaaw bi nga xam ne man maay man maay nandal ñi nga xam ne ñooy ujaaj yi keneen ki ne man faalewu ma beneen jëf bu ma jëf ci lislaam ginnaaw bi nga xamante ne nii man maay dundal li nga xam ne kaaba ga di ko toppatoo di ko cuuraay ak di ko raay ak di ko bale yooyu am keneen ku ne moom al jihaadu fii sabilillah waaye ma ne yéen ngay jihaad ci rey sa bopp dem xare ji ba faatu ci yoonu yàlla ak xare ji loolu moo gën li ngeen wax sa Seydina Umar ibn al-Khattab gëdd leen ne leen hé lu tax ngeen di seen kàddu fii ci minbar yonent bi alayhi salaam bisu àjjuma doon waaye xaar leen bu yu jullee ba pare man dinaa dem laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lii ngeen wuute léegi nag ci la laay yi ñuy bëgg a gis wàcce kon yii daal ay wax la ci gàttal yoo xam ne daal mooy ñoo xam ne dañ doon puukarewoo jëf yi ñuy jëf ca ga ak di dundal nit ñeeg di jox nit ñi lekk ak di leen berndeel ak di defar jàkka yeeg di leen tabax ak di leen kii wa peinture ko cuuraay ko yooyu ak ki nga xam ne moom moom yooyu yëpp defu ko waaye nag mu ngi rey boppam jël léppam tënk ko ci digalu yàlla yi di jihaad nekk ci li nga xamante ne nii di jaamu borom di tabaara tabaaraka wa taala suñu borom nag xam ne ki ñu ki nga mujjee wax kookoo leen gën fuuf ñoom ñële di wax ñoom defuñ fi tus malgré <laughs> loolu lépp loolu la ñuy gis laay wallahu taala alam <laughs> wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa a alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin